أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد dalika li taalamu anna allaha yaalamu ma fi lsamawati wa ma fi l ardi wa anna allaha bi kulli cheyin alim yaalamu anna allaha shadidu liqaabi wa anna allaha gafurun rahim ma ala rrasuli illa albalagh والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم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 faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadyi faman lam yajid fa siyaamu salaasati ayyaamin fil hajji wa sab'atin idhaa raja'tum tilka asharatun kaamila tilka asharatun kaamila tilka asharatun kaamila zaalika liman lam yakun ahluhu haadiril masjidil haraam waaye bi nga xamante ne moom mooy buntu boobu borom subhaanahu wa ta'ala di wax naan képp koo xamante ne da ngay def tamattu maanaam di maanaam wala boog qiraan muy di jóge ci umra dem ci aj loolu bu boobaa da ngay daal di joxe hadiyu li jàppandi rek ci hadiyu gisoon nañu leen da wax ne li jàppandi ci hadiyu moom mooy am xar. loolu waaye nag eh, bu amee nag maanaam baax na bu amee gëléem itam moo gën képp nag ko xamante ne amul boobaa nag na daal di woor ñetti fan ci aj gi te juróom moom ñaari fan su delloo loolu mu daal di nekk nag fukk yoo xamante ne yu mat a ngoog te loolu moom mag ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def mooy ñi nga xamante ne eh, dëkke wuñu ci eh, masjidul xaram maanaam ci xaramu Makka bi dëkke wuñ fa ñooñu ñoom la atte boobu di concerné comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon leeraloon nañ ko bañ ca jëkkee toolu naka noonu leeraloon nañ ko suñ jotaay bi weesu wala boog waxoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ci xadiisu euh, euh, Abu Jamra euh, muy Nasr ibn Imran ibn Isam ad-Dab'i rahimahullahu ta'ala moom mu ne dama laaj sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ci wàllu mutaa mu ne sa'altu ibn Abbas radiyallahu anhuma 'anil mutaa fa amarani biha dama ko laaj ci mbirum mutaa mu daal di koy digal nee na ma laaj ko li mbiru hadiy fa ko mbirum hadiy mu daal nima ma euh, fiha jazurun aw baqaratun aw shaatun aw shirkun fii damin maanaam mën naa nekk euh, gëléem wala boog nag wala boog xar wala boog nga mënef naa bokkaale sax ci deret ji maanaam moom mooy benn gëléem pour juróom-ñaari wala boog benn nag ngir juróom maanaam ci juróom-ñaari nit léegi bi nga xamante ne ma wax ko ne ko nee na nee na mu daal di ci teg ne dafa am nag ay nit ñoo xam maanaam mu ne daf mu ne dafa am nak ay nit ñoo xam ne dañ ko doon waaye ba ma nelawee ma daal di gis ci gént ne benn maam ñu may woo nit ku may woon naan ma xaj ma hajjun mabrurun wa mut'atun mutaqabbala maanaam aj gu ñu nangoo ngoog naka noonu mutaa bii de maanaam lu ñu ànd la lu ñu nangu lu ñu maanaam xaj aj bu baax a ngoog ak mutaa mooy euh, xaj bi nga def mooy mutaa boo xam ne bu ñu nangu la nee na ba mu dikkee sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma wax ko ko mu ne allahu akbar sunnatu Abil Qasim sallallahu alayhi wa sallam euh, mu daal di daa ne allahu akbar daa ne loolu de sunna yi yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne mooy abul qasim gisoon nañ ci tamit baabu rukubil buduni bunt bi nga xam ne moom mooy wax ci wàllu war euh, budun maanaam euh, buduni mooy gëléem yi te gisoon nañu ne bunt bi moom moo tàmbali bunt yeneen yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci wàllu hadiyu yi loolu moo tax imam al Bukhari rahimahullahu tàmbalee ko comme li nga xam ne noonu lañ ko gisoon ci jotaay bi weesu tàmbali woon nañ ci leeral li nga xamante ne moom mooy wër-wërloo ci hadiyu yi nga xamante ne moom la ñu doon bëmbëskale di ko laytaale buntu yi nga xamante ne ñoom ñooy buntu ñoo tàmbalee ci buntu bii imaam al-Bukhari kon rahimahullahu taala daal di wax ne baabul budune baabu rukubil budune baab buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci war euh, gëléem gi mu ne li qawlihi ngir wax gi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa wax ne walbut naj'alnaha lakum min sha'a'iri llahi lakum fiha xayr fadhkuru isma allahi alayha tawaaf fa idha wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal-mu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun lan yanaala allaha luhumuha wala dima'uha lan yanaala allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum kadhalika sakhkharaha lakum litukabbiru allaha ala ma hadakum wa bashshiril muhsinin sadaqallahu al-azim maanaam mu ne ngir ne borom subhaanahu wa taala moo ane gëléem yi borom subhaanahu wa taala daf koo def mu bokk ci sha'aa'irullah mooy borom bi subhaanahu wa taala mandargal te màggal ko ak yiw rek moo nekk ci ñeel na ak yiw ci loola maanaam loolu tamit ñu ci gisee ni maanaam nit ki buy joxe kon gëléem mu joxe gëléem moom mooy li nga xam ne moom mooy li gën comme li nga xam ne noonu lañ ko waxe woon waaye tamit loolu maanaam budd na dinañ ci ñëw insha allahu taala mu ne kon na ngeen tudd yàlla euh, ci bu ñu leen tegalee rangale leen maanaam bu ñu def leen ay sàppe maanaam na ngeen leen euh, maanaam ngir rendi leen bu boobaa bu fekkente ne wala ba ngir lot leen lool nag su fekkente ne seen wàll gi daanu na na ngeen ci lekk te ngeen dundal ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ñàkk ñi wala boog ñi nga xam ne dañuy gërëm luñ leen jox ak ñi nga xamante ne wala boog dañuy gërëm euh, te duñu laaj waaye ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy wër di laaj tamit na ngeen leen jox mu ne naka noonu noonu la ko borom bi subhaanahu wa taala tàgg noonu la leen borom bi subhaanahu wa taala tàggalee tàggatalay ngir yéen bu ko defee ngeen di sant di gërëm borom bi subhaanahu wa te maanaam lii baat bi nga xam ne moom la ci dugg moo tax maanaam ni tuddee ko hadiyu shukri maanaam ngir ne borom bi subhaanahu wa taala daf ci yeggale la'allakum la'allakum tashkurun ànd ak ne dafa war maanaam mooy wa dafa war maanaam ci hadiyu war yi la bokk waaye bii dañ koy tuddee hadiyu shukri maanaam lii borom bi subhaanahu wa ta'ala la'allakum tashkurun comme ñaari rakkaa yi nit ki di jàkka di julli bu jàppoo ba noppi ñu tuddee ko tey shukri maanaam ngir li mu jeexale tamit wa la'allakum tashkurun ci aaya boobu ne lan yanaala laa dimaa'uhaa walaakin yanaaluhu taqwa minkum borom bi subhaanahu wa taala maanaam euh, yàpp bi naka noonu du caagin maanaam ndawal li du caagin deret ji du yeggi ci yàlla waaye nag lay yeggi ci yàlla mooy ragal yàlla gi nga xamante ne moom moo tukkee ci yéen loolu nag mu ne kon noonu la nga gisee ni borom bi subhaanahu wa daf leen a tàggat ngir yéen bu ko defee ngeen màggal borom bi subhaanahu wa taala ci gindi gim leen gindi te na nga bégal nga xam ne ñoom ñuy rafetal gisoon nañu waxu imaamu mujaahid bi rahimahullah bi mu ne budunay maanaam muy gëléem mi dañ koo tuddee li budunay ha ngir maanaam ah, ndawal li maanaam li nga xam ne noonu la yaram bi amee noonu la amee yaram bu ko defee ndawal lu bëree bëri mu mën cee nekk loolu tamit dañ ciy daal di eh, xamee ni borom bi subhaanahu wa taala ne kon maanaam nit ñi tamit seen yaram yi maanaam muy seen jamono seen temps seen bëgg-bëgg yi seen lépp dañ ko war a jox borom bi subhaanahu wa taala te loolu bu boobaa loolu maanaam nit ki bu defee lool day waree ne moom dëgg-dëgg màggal na maanaam borom bi subhaanahu eh, wa taala te loolu kat yiw dong moom moo ci nekk bu naan nag na ngeen tudd yàlla ci yaram yooyu maanaam ngeen ràngale leen maanaam mooy ci kon bu ñu xoolee maanaam yii mooy isaari bi maanaam isaara bi maanaam mooy ne kon loolu mooy ne da ngay rendi bakkan bi maanaam mooy da ngay da bu da nga koy sàpp teg ko maanaam teg ko ba pare maanaam wuuteeg moom carrément loolu moom mooy rend bakkan maanaam wuuteeg moom ngir dem ci lu yàlla bëgg ngir ne bakkan moom ñaare daa iman li mu li faral di la bëggloo mooy lu yàlla bañ ngir ne loolu ci la bànnee xam di nekk waaye yow nga daal di wuuteeg moom bu boobaa loolu moom mooy rend nga ko fekk taxaw na bu boobaa maanaam kon mu ne mu ne tamit wal qaani' mooy as-saa'il maanaam ci al qaani' mooy kon nag bu fekkente ne wàll gi daanu na bu boobaa na ngeen daal di euh, jox euh, euh, ki nga xamante ne moom mooy al qaani' mooy ci laaj wal mu'tar ak ki nga xamante ne moom day doylu moom day day day dafay doylu te ci moo xam am na moo xam ñàkk na ñoom ñëpp laaj jox leen ko mu ne wa sha'iru mooy sha'ir mooy istihzamul badni wa istihsanuha mooy màggal gi nga xamante ne moom la ñuy màggal euh, al budni maanaam te loolu sayyidna Abdullah ibn Abbas tamit radiyallahu anhu wax na ko maanaam wax ji waxu imam al-Bukhari la mm-hmm. waaye sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu wax na ko mooy mooy lan mu ne sha'ir ay mandarga la yoo xam ne mooy yàlla mandargal te fonk ko la loolu moom mooy kon euh, booy rendi xar ab tabaski wala euh, wala hadiyu maanaam nag nga taamu li nga xamante ne moom mooy bu duuf bi maanaam boobu nga war a taamu ngir ne euh, te benn bu duuf moo gën ñaar yoo xamante ne day tolloog day tolloog moom wala book benn nag bu duuf benn xar bu duuf bu fekkente ne boo ko tegee ci kanamu nag dañuy xaw a tolloo wala book ñu tolloo moo xam ci ñu xaw a jegewantoo jëmm wala book ñu tolloo njëkk euh, bu boobaa xar mi moom mooy daal di gën comme ni nga xam ne noonu la ko ñu bari ci fuqaha yi waxee rawatina fuqaha hanafi yi rahmatullahi alayhim maanaam mooy daal dañ bëgg mooy mu nekk loo xamante ne day am njëkk day day am doole maanaam te day day day day rafet ci gis ba pare mu am yaram loolu moom moo tax mu ne istizaamuha istizamul budri ba pare wa istihsaaniha waaw hmm. ah, waaw waaye nag mu bañ a nekk rek ngir puukare wu tamit maanaam wut xar mu duuf maanaam boo xam ne ay million lay jar waaye ngir rek mi ñi gis ne euh, rey ren nga xar mu duuf loolu gënut maanaam baaxul sax maanaam li nga xam ne moom mooy wala atiq ah mooy wala yatawafu bil baytil atiq bi nekk ci jeexital aaya bi moom la firi mooy te moom mooy ne atquhu minal jabaabira mooy goreel giñ ko goreel ci euh, jabaabira mooy euh, buur yi nga xam ne ay saay-saay lañ mooy woy wayu xaalu dañuy wax nag wajabat daanu na mooy saqatat mooy rot na ilal ardi ci suuf si te gisoon nañ ko ne maanaam saqatat wa sabatat lay tekki maanaam mooy rot na te sax na ah, wa minhu wajabati shams te ci loolu la rotu jant bi ah, jugee gisoon nañ ko hadith sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu mu naan na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yasu rajulan yasuuqu badana fa qaala irkabha fa qaala innaha badana fa qaala irkabha qaala innaha badana qaala irkabha waylaka fi salisati aw thaniya mu ne maanaam ye sayyidna Abu Hurayra radiyallahu anhu dafa am benn waay joo xamante ne da doon wommat euh, gëlleemam euh, mu ne ko euh, war ko mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ah, lii gëlleem la maanaam ngir ne hadiyu la mu ne ko war ko mu ne ko ah moom gëléem la de maanaam ngir ne hadiyu la ñu ko war ko gisoon nañu li tax maanaam waa ji li mu interprété maanaam li mu gëndalee mbir mi ba mu ko waxee nag ca ñaareel ba wala boog ca ñetteel ba maanaam comme niñ ko gisee ci beneen riwaaya bi nga xam ne moo nekk hadith Sayyidina Anas bi radiyallahu bi nga xam ne gis nañ ko moom daf ne qaala irkabha salaasan maanaam ñetti yoon maanaam naa Abu Hurayra radiyallahu anhu ci riwaayam mooy ñaar wala ñetti yoon la ko wax Sayyidina Anas radiyallahu anhu moom ci riwaayam maanaam amul euh, dara luñ ci sikki sàkk mooy ne ñetti la ko ko wax boobu xalis tamit gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna léegi mu ne baabu man saaqal budna maahu baabu buntu man ki nga xamante ne saaqa euh, dafa wommat li nga euh, euh, budna muy gëllin gi maahu ànd ak moom maanaam lii moom mooy li nga xamante ne loolu la li mu ci namm moom mooy di leeral ne gëléem li nga xam ne moom moo ci sunna mooy ñu wommat ko mu ñëw maanaam booy dem ba fi nga xamante ne ci xel bi nga ne soo fay jóge maanaam nga daal di wommat sa gëléem wala gisoon nañ lii euh, gis gisoon buntu bi nañ ko mm-hmm. euh, kon euh, voilà muy waaw déedéet gisuñu ko non jotu jotuñu ko gis yaakaaruma ko parce que hadith bi dafa gudd moo tax ñu bàyyi ko moo tax ñu bàyyi ko waaw hmm? waaw wala wala boog dañu koo tàmbali te dugguñu ci xadis bi maanaam ala kulli xaal li nga xamante ne daal moom lañ ci namm moom mooy ne euh, imam Bukhari rahimahullahu taala dafa doon wax ne ki nga xamante ne moom mooy woo mat gis ñu ko woon waaw waaw non bi dafa guddoon moo tax gis moo tax euh, gisuñu ko woon waaw bunt bi nga xamante ne moom mooy ki nga xamante ne dafay womat euh, al buduna gëléem euh, gëléem euh, yi maahu mu ànd ak moom fii imam al Bukhari kon rahimahullahu taala dafay leeral ne gëléem gi li nga xam ne moom mooy li gën maanaam li nga xam ne moom mooy li ñu sopp mooy ñu womat ko jële ko ci xel maanaam yóbbu ma mu dugg ci xaram bi maanaam mu bañ a nekkee ne gëléem gi da ngay dem ba Makka ko faa jëndee wala yu mel li nga xamante ne moom mooy sunna moom mooy nga jële ko ci biti indi ko ci biir naka noonu li nga xam ne moom mooy li gën sax moom mooy nga jëli ko nga tàmbalee ko jël fi nga xamante ne moom mooy fa ngaa ajee maanaam fi nga xamante ne moom ngay armaale boobaa nga daal di koy takk maanaam nga defal ko li ñu koy defal yépp bu ko defee nga daal di ànd ak moom nga wommat ko nga daal di ànd ak moom daal di dugg ak moom biir xaramu makka bi maanaam dugg biir makka loolu moom moo tax fuqaha u maliki rahmatullah alayhim daal di li nga xamante ne moom mooy li ràññeeku ñoom day day ràññeeku moom mooy boo ko jëlewee mi minan maanaam mu faaw nga génne ko ba arafat ndax arafat ci bitu xaram bi la ne bu boobaa nga doo ko duggaat ak moom waaye ala kulli xaaral bu fekkente ne jàpp ne na faaw da nga koy daal di jëlee ci biir xel bi maanaam faaw nga génn moom maanaam ci euh, ba ci xel bi mooy fi nga xamante ne moom ndax xaram bi fépp fu du xaram loolu xel la tudd maanaam kon foofu nga génn moom da nga dugg moom ci biir xaram bi loolu moom li nga xamante ne. Euh, moom mooy lu lu lu jaadu euh, li li nga xamante ne nag euh, kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li li jaadu loolu la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di leeral fii mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi kitaab la haddathana Yahya ibn Bukayr mu Yahya ibn Abdullah ibn Bukayr gisoon nañu ko rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana Layth mu ibn Sa'd mu an Uqayl muy al-Ayli ibn Uqayl ibn Khalid ibn Aqil al-Ayli an Ibn Shihab ibn az-Zuhri an Salim hadith maanaam càllale gi gis nañ ko loolu benn ñaar an Salim ibn Abdullah muy ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu bokk ci ñi fuqaha sabay wala bokk ci wuute yi borom xam-xam yi wuute rahmatullahi alayhi anna ibn Umar muy sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma qaala nee na tamatta'a dafa def tamattu maanaam lim ci nam nag moom mooy qiran moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ngir ne xaj ci euh, salaf yi dañ daan wax xaran rawatina sahaaba yi radiyallahu anhum dañ daan wax tamatto fekk dañ ci daan jublu xiraan maanaam man moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko def fi xajjatul wadaa ci aj bi nga xam ne moom lay mooy xajjatul wadaa aj gi muy tàggoo bi umra ci umra ilal xaj ji jëm ci aj wa ahda mu daal di eh, def hadiyu fa saaqa mu daal di wommat maa wo ànd ak moom al hadiya hadiyu gi min Zul Xulayfa jële ko ci Zul Xulayfa maanaam ko lool moom mooy sunna maanaam ñu jële ko fi nga xamante ne foofu la ñuy armale loolu moom mooy sunna waaye li war daal moom mooy ne kon moo tax imam Shaafi imam Shaafi'i rahmatullah alayhim ñoom masalan dañu ne ci masala bi maanaam wax nañ la li Maliki yi wax rahmatullah alayhim ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shaafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañu ne nga wommat ko maanaam du farata waaye nag nga jël nga fi nga xamante ne moom mooy euh, ci fi ngay armale nga jële ko foofu moom moo gën nga jël ko nga jënd ko ci yoon bi nga jële ko ci yoon bi moom moo gën nga jënde ko ci xaram bi ci biir ngay doog boo duggee nga jënde ko ci xaram bi moo gën nga jënde ko Makka maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ñu wax ah, mu ne ah, fa saq kon mu daal di womat maa o ànd ak moom alhadiy hadiya gi min Zul Hulayfa jële ko ci Zul Hulayfa wa bada mu tàmbal nag rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa mu daal di maanaam ah, yëkkati kàddu maam ci talbiya bil umrati ci umra defoon nañ hadis bi waaw kon voilà kon nag loolu euh, kon gisoon nañ ko ah, waaw kon waaw kon dagg daggkat yi ko defut voilà waaw <laughs> dégg kon euh, waaw ala waaw kon mook lii moom mooy ah xadis boobu maanaam moom la ñu ba maanaam xadis bu gudd la hmm, comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon kon Euh, gisoo léegi kon ñu war a tàmbale wala bi ci topp gisul nañ ko waaw waaw waaw am wa voilà mooy ibnu Zubair ibnu euh, Awwam loolu tamit maanaam jëmmi xadiis bi rek lay nettali wat léegi kon nag mu ne baabu man ishtara hadiya min at-tariq foofu la ñu war a tàmbale kon jazakumullahu xayran baabu buntu man euh, man ishtara ki nga xamante ne dafa jënd al hadiyu hadiyu bi min at-tariq jënd ko ci yoon bi maanaam kon Euh, foofu imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay leeral ne ki maanaam mënef nañoo jënde euh, mënef naa jënde hadiyu bi ci yoon bi naka noonu sax mënef na koo jëndee ci xaram bi naka waaye nag faaw nga daal koy génnewaat ci biti ah, maanaam nga ànd ak moom arafa du ci sart waaye maanaam dafa ba nekk loo xamante ne lu ñu sopp la waaye su fekkente ne da nga kaa jëndee ci comme ni ko gisee léegi ci fuqaha Maliki rahmatullah alayhi su dee ci xaram bi nga ko jëndee faaw da ko war a génnewaat ba arafa maanaam nga doog a àndaat ak moom dugg ci biir euh, euh, ci biir xaram bi kon euh, loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy daal di ràññeeku waaye daal li nga xam ne moom la bëgg a wax fii moom mooy ne mënees naa jënd lan hadiyu bi ci yoon bi. sooy dem Makka maanaam sooy dem aji nga jënd ko ci yoon bi jarul ngay ngay ngay nga koy jënd fi nga xam ne foofu nga jóge wala boog nga koy jëndee fi nga xam ne foofu ngay armaale mën ngaa dem ba ci yoon bi daal koy jëndee foofu euh, te lool bu boobaa day daal di doy te day daal di nekk loo xam ne lu mat la su fekkente ne ci biir xaram bi la ñëpp dëppoo nañ ci su fekkente ne ci biir xaram bi la nag maanaam wuute gi gisoon nañ ko léegi xam alhamdu wal minna mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddasanaa Abu Nu'maan te moom mooy moom Muhammad ibn Fadl as-Sadusi gisoon nañ ko qaala haddasanaa Hammaad muy ibn Zayd an Ayyuub muy as-Saxtiyaani an Naafi' muy euh, mawlaa ibn Umar annahu qaala lana qaala Abdullah ibn Abdullah ibn Umar radiyallahu anhum maanaam muy Abdullah doomu maanaam di doomu Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma moom mu ne li abihi wax na baayam mu sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ne aqim na nga taxaw fa inni man laa amanuha ko an an sattu sadda anta an saddu ne def na la euh, def na la wëlbati def na la euh, wëlbati anil bayit wëlif kër mi kaaba gi maanaam moom mooy ne tey jii de xare bi nga xam ne moom moo nar a am nar a tàkk diggante Seydina Abdullah ibnu Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhuma ak Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi maanaam loolu wóolu wóoluwuma daal ne ba tax daal ne sa aj ji tey da nga ko wala boog sa umra gi da nga ko mën a def mu ne ko xaala mu ne ko idan kon nag bu boobaa de la nga xam ne laay laay def mooy afala afalu damay def kama kem nga xam ne faala noonu la defee woon rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam waqat dëgg-dëgg xaala wax na allah bur yàlla moom bur yàlla nee na laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana laqad giñ naa ni dëgg dëgg kaana nekk na lakum ñeel leen fii rasulillahi ci jëmmi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dong uswatun royukaay boobu nga xamante ne hasanatun bu rafet la maanaam uh, uswa nag uh, am na lu ko wute qudwa maanaam uswa ak qudwa du benn maanaam qudwa mooy ci lay woo mat maanaam kooku faaw ngeen di bokk jamono waaye uswa moom mooy ki nga xamante ne moom dalay dalay maanaam royukaay lay doon moo xam yéen a bokk jamono wala bokkoo leen jamono ñaar yooyu moo leen wuute la euh, li tax nag ñu leeral ko ne daf fan yi dañoo dégg euh, contraire bi ci maanaam ku jaawale loolu moo tax ñu taxawaat ci nii waaye ndax uswa maanaam moom mooy royukaay modèle loolu moo tax yonent bi sallallahu nekk suñu model waaye bu doon wax maanaam mi ngi dugg ci qaada yaquudu maanaam mooy kuy womat kooku nag faaw ngeen nekk ki nga xamante ne moom mooy voilà mooy uswa moom moo ki nga xam ne moom mooy maanaam moom moo obligé wul ngeen nekk te d'ailleurs loolu moo ko tax mu ne laqad kaana lakum uswatun hasanatun fii ibrahima walladina ma'ah maanaam nga gis ne loolu tamit uswa la wax ci maam ibrahima alayhi salaam ak ñi nga xam ne ñoom àndoon ak ñoom ñooñu nekkatu ñoom ñoom maanaam kon ñooñu ay kaay lañ waaye ki nga xamante ne moom mooy kii lay wommat moo tax sëriñ ñu naan ko al qudwa mu bokk ci turam yi al sheikhu al qudwa al murabbi ak yu mel noonu maanaam kon loolu maanaam ngir rek saxal maanaa boo te dëgëral ko wallahu aalam mu ne nag kon yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy roykaay bu rafet bi maanaam mu ne nag fa anaate man mi ushidukum maa ngi leen di seedaloo an nii naka man xat dëgg-dëgg awjabtu waral naa ala nafsi sama kaw al umrata umra maanaam ne umra moom danaa ko def te loolu moom mooy comme ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam defoon ci Hudaybiya bi nga xamante ne moom la ko yéefir yi euh, tere woon a dem aji ji dem dem umra ji ne fa ahalla nee na mu mu daal di nag euh, daal di armal bi la umrati ci umra qaala mu ne summa topp nag xaraja mu daal di génn hatta mbéte iza kaana bu nekkee bil bayda ci al bayda ahalla mu daal di eh, armal maanaam daal di yëkkati kàddoom bil hajji ci aj wal umrata ak umra maanaam moom mooy mu daal di continuer di wax maanaam labbayka allahumma hajjan wa umra maanaam eh, wa qaala mu ne maa sha'nul hajji maa nekkul sha'nul hajji mbirum aj wala umra ak umra illaa waahidun lu dul ne benn rek lañ summa topp nag maanaam mooy aj ak umra boo loolu moom mooy qiyaas lii la li mu nekk mooy qiyaas lii dalil la ci yi radiyallahu anhum dañ ko doon def mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko tere woon moom mooy umra waaye comme que umra lañ ko xañoon a def moom mu ne aj ak umra ñoo bokk àtte ndax lan maanaam ndax dañoo bokk li illatin jaami'atin baynahuma maanaam dafa am tax tax boo xam ne moo leen dajale ñoom ñaar mooy lan mooy ne armal gii ñuy def di dem ci kaaba gi di ko fa defee loolu comme ñoom ñoo ko bokk maanaam bu boobaa li nga xamante ne moom mooy atte yi am ci umra rek mooy atte yi am ci aj maanaam ak yeneen yi bokk mooy ni ma war a matalee umra noonu laa war a matalee sama aj kon nag bu ma defee umra maanaam lépp loo xam ne ak atte la bu dal sama kaw ci umra muy jëmmi atte bi dal sama kaw ci aj lii mooy qiyaas bi te loolu qiyaas bu jub la wallahu a'lam mu ne summa topp nag istara bu daal di jënd al hadiy hadiy gi lii moo tax imam al Bukhari rahimahullahu taala indi euh, hadith bi fii ngir ne fii la jëndee hadiy bi maanaam ci bayda ba mu yeggee al bayda foofu la jëndee euh, euh, hadiy bi te bayda fi mu nekkee maanaam mooy ci da na romb na Zul Xulayfa wala boog min Qudayd ci Qudayd bokk Qudayd la ko jëndee voilà comme niñ ko gisee woon jotoon nañ ko gis sax génn xadis bi na summa topp na kadima euh, mu daal di maanaam kon moom bayda la la boole ak beeg umra bi mm-hmm. mu demee ba Qurayd maanaam wetu Makka la wetu xaram bi la foofu la dooga jëndee njëg maanaam foofu la jëndee hadiyu bi euh, summa na topp na qadima mu daal di dem maanaam yegg ci kaabu gi fa tawaafa mu daal tawaaf la huma ñeel leen tawaafan waahidan benn tawaaf kese maanaam ngir ne dafa kon def lan xiraan maanaam te xiraan ki koy def comme ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam def benn tawaaf nga koy daal tawaafal fa lam yaxilla mu ma simmeekuwul xatta euh, xalla mbexee lu mu simmeeku maanaam min huma ci ñoom ñaar jami'an mboolem seen maanaam loolu moom mooy xiraan hmm. comme ni nga xam ne noonu lañ ko euh, gise woon walilahi alhamdu wal min na euh, hadith bi imam al Bukhari rahimahullahu taala na ko lu bari mille six cent trente-neuf gisoon nañ ko ci six cent quarante mille huit cent douze mille huit cent treize deux mille sept cent un quatre mille cent quatre-vingt-trois euh, quatre mille cent quatre-vingt-cinq quatre mille deux cent cinquante-deux imam Muslim in na ko hadith mille deux cent trente ñetti yoon imam At-Tirmidhi in na ko hadith numéro neuf cent sept imam An-Nasa'i in na ko hadith numéro deux mille sept cent quarante-six euh, deux mille sept cent cinquante-huit deux mille sept cent cinquante-neuf ak deux mille neuf in na ko hadith numéro maanaam euh, moom moom lu bari la ko indi rahimahullahu taala ëpp na fukki yoon imam Malik moom moo ko indi xadis numéro neuf cent quarante-neuf ak mille quarante-deux comme ni gis ne xadis euh, bi euh, waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñoom indi nañ ko moom des imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu al-jami' mu ne baabu man ash'ara wa qallada bi Dhil Hulayfa thumma ahram maanaam buntu bi baabu man ki nga xamante ne Euh, as ara maanaam dafa dafa dafa hmm. dafa dafa mandargaal wa qallada te mu euh, takk buum mu takk buum hmm. bi dil xulayfa ci dul xulayfa maanaam fii dafa euh, summa topp nag axrama mu xarmaal maanaam fii dafa am ñaari masala yoo xamante ne yooyu la fii dugalandoo bu njëkk bi moom mooy ahram maanaam ashara maanaam moom mooy al ishaar hmm. ñaareel bi ci def moom mooy at taqlid manam moom mooy qallada maanaam ñaar la ñaari mbir la mooy kon wal wal wal hadiya wal qalaida dégg nga wala wal qalaida maanaam foofu lool maanaam kon ishaar moom mooy bu njëkk bi ñaareel bi ci def moom mooy taqlid maanaam lool moom mooy lan ishaar moom mooy mandargaal bi nga xam ne moom la ñuy mandargaal gi wala boog nag ci wuute yi borom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim ak wala boog euh, euh, xar mi waaye xar mi moom duñ ko def comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee insha allahu taala moom mooy lan moom mooy da ngay jël loo xamante ne moo xam paaka la wala jaasi wala yu mel noonu maam ngandam paaka ab gobar wala boog ah, jaasi wala boog lu ko nuru nga xamante ne dañ koy ñaas ci li nga xam ne moom mooy gëllëm gi moom dañ koy ñaas ci ah, njiigitu gëllëm gi mooy boos bi foofu lañ koy ñaas léegi li nga xamante ne noonu ko xësee ba defee noonu ah, Euh, euh, euh, loolu nag borom xam-xam yi rahmatullah ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne sunna la ba mu def ne imam Abu Hanifa rahimahullahu taala maam muy nekk mazhab Hanafi rahmatullah wala boog mbooloo ci ñoom ñoom dañuy bañ loolu maam imam Abu Hanifa nag li tax mu bañ ko rahimahullah comme lu dul benn du ñaar ci Hanafi rahmatullah niñ ko leerale mooy ñoom dàq dañ ne imam Abu Hanifa mënta réeréer sunna bu toll noonu maanaam xam na ni loolu la waaye li mu bañ moom mooy. ñu di ko def gi comme waa jamono ji ñu koy defee nga xam ne dañ koy ñaar ba daggaale ndawal lañ maanaam ndawalu gëléem gi waaye li ñu mën moom mooy dagg ko ngir ne comme awaam yi ñoom boo dégg ñu déggee loolu rek ne dañ koy ñaas mandargaal ko maanaam ishaar maanaam ci mandargaal ko la mm. comme ñu xamee ne dañ koy ñaax rek dañ naan kon na comme dañ koy ñaas ñoom dañuy daal di jéggi dayoo maam ñaas ko ñaasin woo xamante ne day daal di daggaale ba day daal di yegg ba ci ndawalu gëllëm gi te loolu ak méttital la koo xamante ne du ko jarate maanaam liñ ci nam rek mooy mandargaal ko loolu nag ngir loolu yëpp mu daal di te loolu méttital gi nekk ci gëllëm gi ci buntu boobu moo tax mu daal di koy maanaam mu daal koy sip ngir ne awaam yi xamuñu nuñ koy defee mu mu sip ko maanaam loolu la def waaye nag li nga xamante ne moom mooy ne sunna gi mu nekk sunna loolu mboolem borom xam-xam ne rahmatullah alayhi dëppoo nañ ci y compris maam ci biir ñooñu ñëpp imam Abu Hanifa rahimahullahu taala maanaam kon boobaa ñu dañ ne te du farata tamit sunna la loolu benn la ñaareel bi ci def moom mooy yoonal gi nga xamante ne moom lañ ko yoonal Euh, tamit loolu euh, mitital googu nga xam ne moo ci am mooy dañ koy ñaas dagg der bi waaye du ñu dagg maanaam du ñu laal du ñu yegg ci biir loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom dëppoo nañ ci comme niñ ko gisee léegi waaye mitital googu moo yenn ñaas yi nga xamante ne moom la ñuy ñaas ngir mën a téye deret wala boog gàjj bi nga xamante ne moom la ñuy mën a gàjj nit ki wala boog xarafal gi ñuy xarafal nit ki ak yu mel noonu yëpp donte day ànd ak métital waaye dafa am euh, euh, dafa am njariñ bu nekk ci ginnaaw loolu yëpp loolu moom moo tax comme que njariñ googu def cee nekk bu boobaa mitital googu du nekkati lu lu ñuy tere maanaam loolu moom moo tax mitital duul mitital yëpp a maanaam mitital bu fekkente ne dafa am lu nekk ci ginnaaw lu ëpp njariñ bu boobaa njariñ googu la ñuy daal di nootal ci kaw mitital bi maanaam kon euh, te loolu tamit bu ñu xoolee attee charia yi yi nga xamante ne ñoom ñooy xadd yi maanaam moom mooy sentence yi nga xam ne moom la ñuy teg ngir ne ku def nangam lañ ko def nangam loolu ci yooyu lay tegu comme ni ko alquran waxe walakum fil xayaat fil qisaas xayaatun yaa ulul albaab maanaam yéen ñi borom xel yi na ngeen xam ne qisaas maanaam mooy ku dagg loxo nit ñu dagg loxoom ku ba tuur bëtu jàmbur ñu tuur bëtam ku dagg nopp jàmbur ñu dagg noppam yooyu yëpp ci benn bët rek la am maanaam maanaam ñaari bët la am loolu tamit charte maanaam ku tuur bëtu jàmbur fekk ñaari bët nga am boobaa dañuy tuur sa bët yow tamit waaye bu dee benn bët rek nga am yow nga tuur bëtu keneen bëtu jàmbur bi duñ tuur beneen bët bi waaye dinañ am yeneen i daanu yu ñu lay teg ci ginnaaw loolu maanaam ak yeneen ak maanaam mitital gi nga xam li ñu ci namm daal mooy ne mitital gi mitital gi faaw day day nekk loo xamante ne faaw euh, ak dund da cee ne ndax koo xamante ne xam nga ne boo tuuree bëtu jàmbur dañuy tuur sa bët yow doo tuur bëtu kenn maanaam loolu euh, ak yeneen gi mel noonu maanaam moo tax mitital dafa bokk ci li nga xamante ne léeg-léeg day am njariñ maanaam comme li nga xamante ne noonu lañ ko maanaam noonu la leeree feeñ ci képp kuy borom xel beneen bi ci des tamit euh, kon ci masala boobu moom mooy taqlid maanaam taqlid moom mooy jël buum takk ko ci baat gëléem gi maanaam mooy donc koy takk ci baat bi euh, ginnaaw gi ne maanaam nga takk ci lu mel ne dàll wala boog leneen loo xamante ne euh, lu demee nekk baat wala siwo wala boog loo xamante ne dañ koy mën a maye daal maanaam loolu yëpp tamit ñu def ko yooyu nag liñ ci namm moom mooy bu ko defee kenn du ko du ko du ko du ko du gàllankoor maanaam bu ñu xamee nii yéeg kii di màndargal nañ ko teg nañ ko gëléem gaa ngi euh, maanaam wala boog nag waa ngi wala boog xar baa ngi xar maa ngi loolu nañ ko yóbbu maanaam ngir ne euh, dinañ ci ñëw ci xar ndax danañ ko takk danañ ko takk lépp wala da yooyu yëpp dinañ ci ñëw insha allah waaye loolu bu ñu ko xamee dañ naan ñii ga ñi ñii gàllankooraate maanaam ñi nga xamante ne ay addu kalpe lañ wala ak yeneen ak yeneen yëpp duñ ko laal loolu benn njariñ a ngi ci ñaareelu njariñ bi nga xam ne moom moo ci nekk mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ñàkk te soxla ko bu ñu ko gisee gis màndarga ga ca nekk dinañ xam ne lii kat pour hadiyu la ñoom am nañ droit lekk jël jël ndawal yóbbaale maanaam li kenn muumu ko spécialement maanaam mën nañ koo jël yóbbu maanaam kon yooyu tam ay njariñ la yu ci nekk mu léegi nag imam al euh, euh, léegi mu des fii beneen masala moom mooy ban lañ war a jiital maanaam ndax dañoo war a màndargaal ba noppi doog a takk buum gi wala boog dañoo war a takk buum gi ba noppi doog a mandargaal bu dee fuqaha maliki rahmatullahi alayhim dañoo sopp nga mandarga nga nga nga takk buum gi ba noppi doog a mandargaal lu tax ndax ñoom dañ ne su fekkente ne dañ kaa mandargaal te yóbbu takk guñu buum gi eh, aman na aman na mu daw <laughs> maanaam moom mu ragal ne boo ko naree takk muy bañ foog ne méttital gu njëkk gi maanaam moo nar a dellu si maanaam waaye ñeneen ñi ku mel ne Shafi'i ak Hanabila rahmatullah nañ jom dañoo yemale lépp comme ni nga xamante ne noonu na Hanafi rahmatullah alayhim maanaam waxee am na nag riwaaya ci Shafi'i rahmatullah alayhim ne yamale maanaam ne contraire bi moo gën maanaam mooy euh, manda takk buum ba nopp dooga mandargaal ala kulli haalin euh, li fuqaha Maliki wax rahmatullah alayhim maanaam xel mën na koo dégg euh, wallahu a'lam maanaam kon nag lii imam al-Bukhari mu ne di dul Xulayfa ci Xulayfa ci Zul Xulayfa lañ koy defee maanaam yooyu yëpp dan nga koy def ba noppi summa ahrama doog nga a armal maanaam loolu mooy sunna maanaam loolu imam al kon loolu leeral ne lii sunna mooy def yooyu ba noppi nga doog a armal mu ne wa qaala Naafi' maanaam muy mawla Ibn Umar mu kaana Ibn Umar sayyidina Abdullah na wax ne iza ahda euh, la hadiyu min al ca madina qalladahu ah, na maanaam kaana nekkoon na nekkoon na Ibn Umar radiyallahu anhu iza ahda su daan su daan eh, defal hadiyu minal madina ca madina maanaam di tukkee madina eh, def ko maanaam qalladahu def ko daan eh, taqlid ndax sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ci umra umra rek lu ëpp téeméeru umra def na ko moom maanaam ci umra moom dafa bëriwul lu mu daan def umra Euh, li nga xamante ne mu ne moom nag noonu la daan def xalladahu wa ash'arahu bu ko defee mu mandargaale ko nag bi Zul Xulayfa ca Zul Xulayfa maanaam comme li fuqaha u Maliki wax rahmatullahi alayhi maanaam daf ko daan yeewee fële Madina la koy daal di mandargaale ah, mu daal di eh, jam fii shiqqi sanaamihi fii shiqqi ci wàllug sanaamihi euh, njéegédam al ayman euh, bu bu bu ndeyjoor bi. bi safrati ci gobar paaka bu mag da ko daan daggee wa loolu euh, benn masala daf cee ne maanaam moom mooy fan ban wàll lañ ko war a daggee loolu tamit borom foo xam ne rahmatullah alayhim dañ cee wuute ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha Shafi'i ak Hanabila ñoom dañ ne ndeyjoor ji nga koy defee ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha Maliki yi Hanafi ak Maliki rahmatullah alayhim ñoom maanaam fuqaha Hanafi yi ñoom dañ ne càmmoñ ji moo gën. maanaam nga defee ko càmmoñ bi donte mën nga koo defee ñaari wàll yëpp mais nga defee ko càmmoñ bi moo gën ci wàllu càmmoñ bi rawatina bu dee dañoo bëri maanaam nga wala ñaar masalan nga teg nii boobaa da ngay def ci maam da nga leen di tegee noo xamante maam lii benn bi nga euh, ñaase ko ci càmmoñ bi benn bi nga ñaas ko ci ndeyjoor bi waaye ñi nga xam ne ñooy fuqaha Maliki rahmatullah ñoom dañoo xaajaloo ñaari xaaj ne ñaar yëpp baax na waaye mbooloo ci fuqaha Maliki rahmatullah dañoo nootal ne càmmoñ bee gën mbooloo nootal ne ndeyjoor bee gën waaye nag ñi gën a bëri ñoom maanaam mooy li gën a bëri ci fuqaha Maliki rahmatullah alayhi ñoom dañoo wax ne ñaar baax na ñaar yëpp a kon loolu moom mooy wuute borom mooy wuute rahmatullah alayhi waaye imam Bukhari mi ngeen di wax ji ngir dëgëral ne lan ndeyjoor bi moo gën maanaam euh, ñaas ko ci wàllu ndeyjoor bi mu naka noonu wàll gi nga xam ne moom lañ ko war a maanaam ñu koy ñaas jamono ji ñuy ñaas gëléem yi dañuy jubal gëléem gi fan maanaam xar kanamu gëléem gi xibalal xibla ah, maanaam ci mu jàkkaarloo xibla baarikatan bi aji maanaam dañ koy wàcc dañ koy goorloo mu jublu xibla maanaam moom gëléem gi jublu xibla ñu ñaas ko ci ndeyjoor bi maanaam loolu la maanaam ngir ne ñaas boobu day tax bu ko defee maanaam da nga koy ñaas rek ñaas bu woyof ba nga gis ne deret ji tuuti deret ku tàmbale naa génn baax na maanaam nga xam ne ku ko gis rek dina xam ne kii kat gëléem gi ah, pour day dem Makka bu ko defee kenn du ak ah, bu bu kenn du ko nangu ñi àddu kalfe duñ ko kii ndax loolu sunna la boo xam ne maam Ibrahima alayhi salaam da ko fee bàyyi woon arab yi nag doon noon ko islam ñëw gën kaa dëgëral moo tax arab yi depuis jamono jooju xamoon nañ ko comme ni nga xamante ne noonu lañ gisoon buntu ci buntu bi mu naan borom mu naan ja'ala Allahu al-ka'batal baytal haram aaya boobu gisoon nañ ko leeraloon nañ ci buntu boobu walillahi alhamdu wal minna mun qaala bil isnaadil muttasil wal kitaab la haddathana Ahmad ibn Muhammad ibn Muusaa mooy Abul Abbaas al-Marwazi rahimahullahu ta'ala mu ngeen ngi génn àdduna 238 ci ginnaaw gadda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala akhbaranaa Abdullahi te moom mooy moom ibnu Mubaarak al-Marwazi rahimahullahu ta'aala mu ne qaala akhbaranaa Ma'mar te moom mooy ibnu Rashid al-Azdi al-Hadaani rahimahullahu ta'aala an az-Zuhri mu Muhammad ibn Urwa uh, Muslim ibn Shihaab an Urwa ibn Zubayr mu ibnu al-Awwaam an al-Miswar ibn Makhrama Euh, radiyallahu ta'ala an bokk ci sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna ñaareelu at ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn fukki at maanaam ak ñeent maanaam soixante-quatrième année euh, ginnaaw euh, gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ci sahaaba yu ndaw yi lu bëri bëri nag daf ko jële ci Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu ak ci Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu bi nga xamante ne Euh, ndijaayam la woon hmm. moom sayyidina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu moom euh, ndijaayam la woon moom al-Miswar ibn Makhramah ibn Nawfal ibn Uhayb ah, hmm. ibn Abd Manaf maanaam foofu moom la nekk mbokku soxna Amina ibn Abd Manaf ibn Zuhrata ibn Kilab euh, dégg nga radiyallahu ta'ala anhu wa Marwan mooy ibn al-Hakam ah, rahimahullahu ta'ala wal hakam rahimahullahu taala moom gisoon nañ ko lu bari mu ne ñoom ñaar ñi mu ne annama qaala ne ñoom ñaar ñëpp nee nañ xaraja génn na annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam zamanal Hudaybiya jamonoy Hudaybiya minal madina ci madinatu munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam maanaam xadis bi la mursal maanaam mursal saxaabi la maanaam mursal la waaye lu ñuy nangu la ndax saxaaba bi radiyallahu comme moom maanu na maanaam moom bu nettalee lu soit yenente bi sallallahu alayhi ko déggee wala bokk ci keneen ci saxaaba radiyallahu anhu maanaam euh, ngir la ñoom fekki wuñ fekki wuñ li mu ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn na kon jamono euh, jamono euh, Hudaybiya minal Madina jóge ci Madina fii bid'a asharata mi'a maanaam ci téeméer ak maanaam maanaam ak fukk ak lu teg mm-hmm. min ashaabi ci ay saxaabam radiyallahu anhum hatta mbéta iza kaanu bi ñu nekkee bi Zul Xulayfa ca Zul Xulayfa xallada mu daa di yeew an maanaam donc takk buum annabi yente bi sallallahu alayhi wa sallam alhadiyu hadiyu bi maanaam kon moom ca Zul Xulayfa la ko defee moo tax mënef na koo defee laataa nga yegg ci Zul Xulayfa loola tax imaam al-Bukhari indi woon asar na Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu waaye defe nañ ko ci Zul Xulayfa maanaam ba ca fa ñuy armaale loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy nga defe ko foofu moom maanaam boobu boo ko deful ba foofa nga def ko wa ashara mu daal di mandargaal wa ahrama maanaam mu mandargaal gëléem bi muy shaar bi wa ahrama mu armal bil umrati ci umra comme ni nga xamante ne euh, noonu la ko defee hadith bi imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indi waa hadith numéro quatre mille cent cinquante-sept imam imam An-Nasa'i na ko hadith numéro deux mille sept cent onze imam Ahmad na ko hadith numéro dix-huit mille neuf cent neuf ak dix-huit mille neuf cent vingt quatre imam euh, euh, al-Bukhari maanaam euh, maanaam bi mu ko indee ci quatre mille cent cinquante sept maanaam foofu la ko indiwaatee rahimahullahu ta'ala ci nii mu ko indee fii maanaam mooy jële ko ci Marwan ibn Hakam ak seen a al Miswar ibn Mahrama Euh, waaye sinon indiwaatoon na ko ci yeneen i maanaam buntu yoo xamante ne euh, daf ko jëlee maanaam ci xadis bi maanaam jëmmi xadis bu mel nii ci ay saxaaba yeneen saxaaba yu wuute radiyallahu ta'ala anhum ku mel ne Seydina Abdullah ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma euh, ku mel ne Seydina Abdullah ibnu Umar ibnu Xattaab radiyallahu ta'ala anhuma ak Seydina Anas ibnu Malik radiyallahu anhu maanaam waaye bii moom su benn ko indiwaat beneen bi ci des moom mooy ne xadis bi dafa bokk ci xadis yi nga xamante ne imaamul Buxaari daf ko wéetoo wala imaamu Muslim euh, rahimahullahu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta imam al-Bukhari ak imam a nasai rek ñoom ñoo ko solo amma imam Muslim imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Majah ñoom ñëpp solo wuñ ko rahimallahu al-jami' muna a bil isnad al-muttasil fi al-kitab la haddathana Abu Nu'aym te mu Dukayn mu ne qaala haddathana Aflah te moo ibnu Humayd ah, ibnu Naafi' al-Ansaari an-Najjaari rahimahullahu ta'ala moom gisoon nañ ko an al-Qaasim mooy ibnu Muhammad ibnu Abu Bakr ibnu Abu Bakr as-Siddiq ah, radiyallahu anhu maanaam moom kon mu bokk ci fuqahaa sab'a yi rahimahullahu ta'ala an Aisha mu jëlee soxna Aisha ummul mu'miniin radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat nee na fataltu man maa rabb man maanaam man maa rabb rabbale loolu mooy fatala xalaa hmm. ido maanaam buum yi nga xamante ne moom mooy buum yi yi ñuy yeewee buddu ni gëléem yi annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi yedda yee ci samay loxo laa kon rabbe maanaam kon ne rabb gëléem maanaam buum yooyu dafa bokkoon ci li nga xam ne moom mooy sunna mu ne summa topp na qalladaha mu daal di koy yeew maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yeew ko wa ash'araha mu daal di koy ñaas hmm. bandargaal ko wa ahdaha ba pare mu yabal ko def ko hadiyu te yii yëpp day tegtale bu ñu xoolee xadis bi ak xadis bi weesu dañuy gis ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam li nga xam ne moom mooy li xam maliki yi di wax rahmatullah lool moom mooy li gën ndax daayima dañuy jëm di jiital taqlid bi doog a wax ishaar bi euh, mu ne euh, famaa xaruma euh, lé famaa lépp loo xam ne xaruma famaa maam nekkul loo xam ne xaruma araam na ala yi ci moom shay'un dara boo xam ne kaana nekkoon na xel la doon dagal la woo ko maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam da daan yóbbu yabal ay hadiyu loolu tamit beneen masala la maanaam mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam da daan yabal ay hadiyu te bu yabalee hadiyu yi daanatul maanaam moom daka daan def sans mu dem aji ji wala sans mu dem umra ji maanaam di yabal ay hadiyu noonu rek loolu tamit sunna la loolu tamit sunna la fuqaha hanafi rahmatullah alayhim ñoom boolu ñoom dañ ne faaw boo ko yabalee faaw nga dem aji ji wala nga umra waaye li nga xamante ne moom mooy euh, lii lii day dëgëral Euh, te loolu tamit wax la ci lenn ci Maliki rahmatullah waaye lii day dëgëral ne li nga xam ne moom mooy li wér mooy li jumhur wax rahmatullah moom mooy lan mooy mën naa ne maanaam nga yabal hadi fekk doo do doo doo doo ajoo umra woo dégg nga xadis bi imam al-Bukhari euh, taala dina ko indiwaat ci xadis yii di ñëw insha allahu taala maam li ko dale mille six cent euh, quatre-vingt-dix-huit ba mille sept cent cinq yoo xamante ne mille sept cent un rek moom moo ciy tëb maanaam loolu rek ciy tëb naka noonu dëgg ndox hadith numéro deux mille trois cent dix-sept ak cinq mille cinq cent soixante-six imaamu euh, Muslim euh, rahimahullahu taala moom indi na ko juróom ñeenti yoon ci hadith euh, numéro mille trois cent vingt et un imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro mille sept cent cinquante-sept mille sept cent cinquante-huit ak neuf imam At-Tirmidhi indi na ko hadith neuf cent huit ak neuf cent neuf imam an-Nasa'i moom tamit indi na ko hadith numéro deux mille sept cent soixante quinze ba deux mille sept cent quatre-vingt-cinq yoo xamante ne euh, li ci tëb rek moom mooy euh, deux mille sept cent quatre-vingt-un ak deux mille sept cent quatre-vingt-deux ñoo ci tëb naka noonu indi na ko hadith numéro tamit deux mille sept cent euh, quatre-vingt-huit ak deux mille sept cent quatre neuf Euh, deux mille sept cent quatre-vingt-treize bu deux mille sept cent quatre-vingt-dix-sept indi na ko ci imam Ibn Maaja rahimahullahu taala indi na ko hadith numéro trois mille quatre-vingt-quatorze trois mille quatre-vingt-quinze ak trois mille quatre-vingt-dix-huit imam Malik euh, indi na ko hadith numéro neuf cent soixante-quatre ginnaaw bi nga xam ne imam Ahmad moom lu bare bare la ko indi rahimahullahu taala ñu gis ne kon hadith bi wa ashaabu kutubu sitta euh, ñoom ñëpp solo nañu ko rahimallahu jami' mu ne baabu fatlil qala'id lil budni wal baqari baabu buntu fatli maanaam di rabb al qala'id buum yi nga xam ne moom la ñuy yeewee gëléem yi maanaam yooyu la ñuy wax al qala al mooy buum yooyu ah ah taqlid mooy jëf ji hmm, eh, dégg ah, kon mu ne buum yooyu baabu fatli maam yi eh, takk yeew al qala'id buum yi ñuy yeewee gëléem lil bad lil badni lil budni ñeel Euh, gëléem yi wal baqari ak nag yi maanaam gëléem yi ak nag ñoom dañ koy def léegi nag dinañ ñëw ndax danañ ko def lan xar waaw loolu dañ ci ñëw insha allahu taala euh, kon lii fii dama Bukhari rahimahullahu taala kon di leeral ne li nga xamante ne moom mooy eh, di di leeral ne dañ dañ leen dañ dañ maanaam buum yooyu mënef na ko mën na ko dañ koy ràbb mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaab la haddasanaa Musaddad mooy Musarhad qaala haddasanaa eh, Yahya te moom mooy ibn Sa'iid ibn Farrukh al-Qattaan mu ne an Ubaydullah mooy al-Umari Ubaydullah ibn Umar ibn Hafs ibn Aasim ibn Umar ibn al-Khattaab al-Umari mu ne qaala akhbaranii Naafi' mooy mawlaa ibn Umar an ibn Umar radiyallahu ta'aala an Hafsa mooy ummul mu'miniin radiyallahu anhaa soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa aalihi wa sallama mu ne anna radiyallahu anhum anna qalat nee na qultu nee na ya rasulullah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam maasa lan moo mooy mbiru annaas nit ñi maanaam lan moo xew ba tax nit ñi ñoom xallu ñuy simmeeku walam tax na te simmeeku wala anta yow mii maanaam lan moo tax ba nit ñi ñoom ba simmeeku ñu simmeeku ci seen armal nga xam te ne moom la ñu te yow simmeeku woo ci sax armal nga xam ne moom mooy ndax lan yeneen bi dafa def lan sallallahu alayhi wasallam xiraan te yeneen nit ñi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam def tamattu loolu moom mooy tontu bi waaye xaala mu ne ko mu wax ko ni li mën a def tamattu man mu mën a def xiraan loolu moom mooy xaala mu ne ko indi naka man kat labbattu dama euh, euh, gisoon nañ ko maanaam dama wowal maam dama diwu sama karaw wowal ko ra sama bopp bi lu tax maanaam ngir bañ euh, lenn maanaam di ci dugg comme ay téeñ ak ay yeneen ak yeneen yoo xam te ne da nga koy rey ay xad yu ay ay kii di la ci war ay ay ay deret di la ci war mm. mu ne kon nag def naa ko waqallattu te dama yeew wommat xad yi sama gëléem kon nag falaa oxellu moo tax du ma simmeeku xattaa ba tey ma daal di simmeeku minal xaj ci at gi mm. maanaam kon loolu moom moo koy waral li tax nag mooy ne eh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii eh, daf koo indi fii maanaam leeral ko ànd ne xadis bi waxul ci fatlu maanaam waxul ci eh, defar ko waaye cosaan bi moom mooy cosaanu nit ki su fekkente ne dafa war a yóbbu gëlee moom moom mooy buum gi ci boppam moom mu defaral ko boppam maanaam ngir ne soo ko mënta defaral sa bopp it da nga koy ja da koy jënd kese mais day fekk ràbb nañ ko ba noppi maanaam loolu moom moom maanaam mooy cosaan bi kon bu boobaa mooy ne euh, buum gi dañ koy defar ngir ne am na ay buum yoo xamante ne dañ koy takk ngir hadu yi loolu moom moo tax imam Bukhari euh, rahimahullahu taala indi euh, hadith bi ko hadith numéro mille cinq cent mille cinq cent soixante-six deux cent vingt-neuf ñetti yoon imam Abu Dawud in na ko hadith huit cent six indi na ko xadis numéro deux mille six cent quatre-vingt-deux ak deux mille sept cent quatre-vingt-un imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro trois mille quarante-six imam Ahmad indi na ko xadis numéro deux mille vingt-six mille quatre cent vingt-quatre vingt-six mille quatre cent trente-deux vingt-six mille quatre cent trente-six ak vingt-six mille quatre cent trente-sept imam Maalik indi na ko xadis numéro mille cent soixante-huit comme ni gis na xadis bi ashaabu kutubu sitta solo nañ ko moom def imam At-Tirmidhi rahimahullahu al-jamii' mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab haddathana Abdullah ibn Yusuf te moom mooy Abu Muhammad at-Tinnisi al-Qalaa'i qaala haddathana al-Layth mooy ibn Sa'd qaala haddathana ibn Shihab mooy az-Zuhri an Urwa ibn Zubayr wa an Amrata bint Abdurrahman al-Ansaariya rahmatullahi alayha comme ni nga xam moom moom gisoon nañ ko tamit am na ndaw si. Euh, euh, bokk ci ñi gën a dëgër ci bu ñu solowee ci soxna Aysa ummul mu'miniina radiyallahu ta'ala anha Aysa maanaam kon Urwa ibn Zubayr ibn Awaam ak Amra bint Abdurrahman al-Ansaariya euh, radiyallahu ta'ala anhum maanaam ñoom ñaar ñoom ñoo solo xadiis bi maanaam anna Aysa jolok soxna Aysa ummul mu'miniina radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat moom nee na kaana nekkoon na Rasuulullaah ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam yuhdi daan yóbbu daan yabal hadiyu bi minal madinati mu tukki ca Madina maanaam daan na ko def fa aftilu man maa daan rabb qala'ida hadihi maanaam buum yi nga xam ne moom mooy buumu hadiyi yi man maa ko daan rabb man Aïcha am na euh, beneen euh, mbir bu mën a tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala njëkkee ci hadith soxna Hafsa bi radiyallahu anha donte leeralu ko moom mooy Euh, ki nga xam ne moom mooy ràbb mbir mi mën naa bañ a nekk ki nga xam ne moom mooy yóbbu hadiyu bi hmm. loolu bokk na ci maanaam li muy leeral fii ñaareel bi ci des tamit moom mooy ne bu ñu nit ki mën naa bañ a mën na kaa bañ a ràbbal boppam waaye mu jënd ko comme ñu ko gisee woon léegi maanaam mooy ne te loolu day daal di taxaw taxawaay moo ko ràbb ndax jënd gi mu jënd lu ñu ràbb ba noppi moo jënd lu ñu ràbbagul après nga ràbb ko maanaam ñoom ñaar ñoo loolu euh, beneen maanaam mbir la yoo xamante ne yu ci nekk na nee na man ma daal di koy def su ma topp nag laa yeeji tane bu daadul mu daadul moytandiku sey ak dara mi ma ci loo xam ne yeeji tane bu fu doon na ko moytandiku al muharram ki armal maanaam mooy ne kon mën ngaa yabal say hadiyu fekk yow armaloo defoo dara loolu naa ne maanaam ñun mën nañoo toog fii ne ñun daal bëggoon nañ tey ren daal man bëggoon naa yabal ay hadiyu nga daal di jënd ay hadiyu bu ko defee ñu yóbbu ñu yóbbaale ko maanaam loolu mën naa jàppandi donte yow aji woo umra woo dégg nga kon loolu moo tax imam Bukhari rahimahullahu taala indi euh, hadith bi gisoon nañu euh, taxrij bi ci euh, léegi maanaam yàggul dara te gis nañ ni hadith bi waa ashabu kutubu sitta ñoom ñëpp dañ koo solo rahimallahul jami' mu ne baabu ishaaril buduni maanaam baabu buntu ishaar maanaam gisoon nañu ishaar moom mooy Euh, ñaas bi nga xam ne moom la ñuy ñaas al buduni gëléem yi euh, bon buntu bi kon imam al Bukhari rahimahullahu taala daf ci leeral mu ne wa qaala Urwa mooy ibn Zubayr ibn Awam an al Miswar maanaam muy jëmmi xadiis bi ñu romboon radiyallahu ta'ala anhu ibn Mahram radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qallada nabiyyu qallada yeew na maanaam takk na ci bu annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al hadiya hadiya wa ash'arahu ba man mandargaal na ko wa ahrama mu daal di armal bi umra ci umra maanaam nga gis ne hadith bi mooy jëmmi hadith bi ñu romboon léegi waaye bii daf ko indi ta'liqan te bële daf ko indil musnadan maanaam kon loolu di leeral mu imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko ngir leeral ne maanaam ishaar bi dafa nekk loo xamante ne sunna la te dañ ko maanaam def bi euh, sunna yeneen bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu ne qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab la haddathanaa Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi an Aflah ibn Humayd gis nañ ko léegi an al-Qaasim ibn Muhammad an Aisha ummul mu'miniin radiyallahu ta'ala anha annahu qaala euh, maanaam mooy kon hadith bi Euh, maanaam moom lañu romboon ci euh, maanaam euh, buntu hmm, maanaam ginnaaw bu ñaari buntu ci ginnaaw mooy xadis numéro mille six cent quatre-vingt-seize bi fii ab ci Abu Nu'aym la ko jële ah Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn ci bu njëkk bi ci ñaareel bi mi ko jëlee ci ci Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi maanaam kon Aflah ci ci Aflah la ñu daje muy ibn Humayd rahimahullahu ta'ala an al-Qasim muy ibn Muhammad an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha qaala nee na fatartu man maa maa rabb qalaa'ida buumi yeewu yi ñuy yeewee gëlin muy hadiyi hadiyu an-nabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam summa topp nag ash'araha mu daal koy mandargaal wa qalladaha mu daal koy ah Euh, mu daal di koy yeew takk ci buum ci baat bi aw wala boo xallattuhaa man sama bopp maa ko takkal buum gi waaye li tax imaamul Buxaari indi xadis bi moom mooy ash'araha maanaam moom moo ko mandargaal su ma topp nag baa mu daal di yabal bi xaa ci moom ilal bayti ci bayt ci néegu kaaba ga mu daal leen di yabal wa aqaama moom mu toog bil madinati ci madina maanaam fii kon ne leen maanaam yabal na ko waaye moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa toog Madina fa maa xaruma te xaraamul alayhi ci moom shay'un dara kaana boo xam ne la nekkoon na kaana nekkoon na la di ko ñeel xellul di ko dagan maanaam lépp lu ko daganoon rek ah amul dara dara lu ko ci xaram yenent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la kon xadis bi gisoon nañ ko léegi eh, gis ne tamit xadis bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahimallahu al-jamii' mu ne baabu man qallada al qalaida bi yadihi baabu man baabu buntu man nga xam ne qallada moo yeew al qalaida buumi yi ñu yeewee gëléem seen baat bi yadihi ci loxoom maanaam moom mooy ki nga xamante ne moom moo ko defaral euh, boppam loolu euh, moom mooy li nga xamante ne moom moo tax mu daal di maanaam indi hadith bi di leeral ne nit ki mën na koo defaral boppam maanaam te loolu tamit sunna la ah. loo xamante ne mën nga koo defaral sa bopp ci jaamu yàlla yi nga defal ko sa bopp moom moo gën ngay yebal ko defe wala boog ngay fay ku ko defal maanaam loolu lay leeral foofu mu ne qaala bil isnaad muttasil fi al kitaab haddathana uh, Abdullahi uh, ibn Yusuf at-Tinnisi mu ne qaala akhbarana Malik imaamu daaru hijra an Abdullahi ibn Abi ibn Amr ibn uh, Hazm muy doomu kenn ci fuqahaa sab'a maanaam kii euh, Abdullah ibn Abubakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Ansari euh, rahimahullahu ta'ala Hazmi euh, moom Abu Muhammad wala boog Abubakar mooy al-Madani maanaam nekkoon qaadi rahimahullahu ta'ala gane àdduna 65e année génn àdduna 135e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama an maanaam moom mu ci boppam la mooy Abubakar maanaam ci Euh, maam di doomu maam di doomu Abubakar ibn Amr ibn Hazm voilà rahimahullah euh, an Amrata bint Abdurrahman muy al-Ansariya annaha naka moom kat axbaratu moom ko xabaare anna Ziyad ibn Abi Sufyan Ziyad ibn Abi Sufyan doomu sayyidina Abu Sufyan la radiyallahu anhu kataba dafa bind ila Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha ne inna Abdullah naka Abdu sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qaala dafa wax ne man koo xamante ne ahda dafay hadiyu maanaam dafa dafa yóbbal hadiyan ab hadiyu xaruma day xaraam ala yi ci moom maa loo xam lépp xam ne yaa xaruma day xaraam ci alal xaaji maanaam moom ne Seydina bind ne ko man de Seydina Abdullah ibn Abbas am na lu ma nettali radiyallahu anhu radiyallahu anhu mooy nee na ma nit ki bu xësee ba yabal hadiyom maanaam moom ba hadiyu ba yegg ba keroog ñuy aj gi mat ñuy rendi hadiyu bi moom li ci kii aj moom mooy xaraam ci moom maanaam loolu la ma Seydina Abdullah ibn Abbas wax radiyallahu anhu ba mu ko waxee loolu nag fa qaalat xatta euh, mbéte maanaam kon xatta mbéte yoon xara ñu daal di rendi had maanaam ñu lot hadiyahu hadiyu hadiyu maanaam fekk lojugum hadiyum la xaraam ci moom mooy comme ki aj rek te rendeegul war a mën a simmeeku nee na maanaam Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma dakaa lan teg ci lan ci qiyaas ci ci ci ci dafa qiyaas hadi maanaam ittihaad la def xiyaasee mbir mi ci ki nga xamante ne comme ki aj maanaam moom bu rendéegul xadd yoom du ko mën a def ki ajulit ñoom ñoo bokk xadd yu bi ñu yóbbu ak ki nga xamante ne tamit moom mooy def tam maanaam tamatto moom maanaam xadd yu bi bu ko yóbbee arafa ba indiwaat ko maanaam du mën a simmeeku feek rendiwul xadd yu bi maanaam yooyu mu def tax xiyaas eh, eh, moom mooy ijtihaad bi mu def waaye ijtihaad boobu Euh, loolu tamit day wane ne saxaaba yi radiyallahu anhum dañuy def ijtihaad te ñu ay maasum hmm. maanaam te ne waaye nag mujtahid lañ ngir ne am na lu ñu teg fu ñu teg seen ijtihaad maanaam li bon moom mooy ngay def ijtihaad maanaam di def te ci loo xam ne tegu ko dara maanaam jàpp ne rek sama xel rafet na jànguma waaye sama xel rafet na ba neex na maanaam war naa mën a xool lu yanu maanaam lu yanu maanaam ba pare bëgg koo doxalee diine ji looloo jaaruwul waaye su fekkente ne maanaam jàng ci diini ji maanaam jàng nga ba mu am nag masala boo xamante ne xëy na da ngaa moom gis nga usulu diini yi li nga xamante ne mën nga cee basé wu ngir mën a tëral génne atte bi ci rawatin maanaam ba di basé wu ci texte alquran ak sunna yi ak tamit yi nga xamante ne moom mooy ala alaatul ijtihaad yi nga xam ne moom am mooy moyen outils yi nga xam ne nga ba am pour def ijtihaad loolu mën ko koo def moo tax ijtihaad du yëkkati ko abadan comme ni nga xamante ne noonu la ko ñenn ñi jàppe ne ijtihaad day yëkkatiku day yëkkatiku ne wala déedéet parce que su doon yëkkatiku kon lan moo yi bees yi nga xam ne ñooy ñëw ci mujj jamono ji kon nan la def kon nan la ñuy def parce que dañ ne kenn mënut a wax ci diine ji leen loolu la ñuy wax mbir mi du demee noonu maanaam moo tax ijtihaad du yëkkatiku kon loolu euh, bu boobaa loolu nag ba mu ko waxee euh, soxna Aisha radiyallahu anha mu ne qaafa qaalat mu wax Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha ne laysa mbir mi nekkul kama kem ni nga xam ne qaala noonu la wax Ibn Abbas radiyallahu anhu maanaam ñu gis ne fii tamit dañaa noo ah, nekkul comme ni mu waxee lool la muy wax yoo xam ne wax bi tegginu la maanaam loolu tamit moom moo jaadu ci biir borom xam-xam yi ak ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci xam-xam maanaam ñuy waxee noonu di bañ di jëfandikoo ay kaddu yoo xam ne kaddu yu tar la ngir di di di di di di euh, di nga tante mu ne mu ne man nag ana moom muy wax na mbir mi ni mu mu ne ana man soxna Aysa radiyallahu anha fataltu man maa doon rabb qalaa'ida qalaa'ida buum yi ñu doon takkee hadiyi hadiyi rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam gëlëm yi bi yadayee ci sama loxo yi laa ko daan defe maanaam tamit day dëgëral ne koo képp kuy def yu mel noonu maanaam moom mën naa wax ne man maa doon def lii maanaam euh, ngir ne beneen bi moom mooy ki doon Euh, sàmmont maanaam fi soxna Aysa radiyallahu anha lii day war a ngëneelam maanaam nga xamante ne am na acte yoo xam ne dina réer yenn sahaaba yi radiyallahu anhu moom du ko ngir takkoo gi mu takkoo rek yenente bi sallallahu alayhi wa alihi ak liggéeyal gëm ko daan liggéeyal ngir ne soxna yenente bi sallallahu bëri nañ moom moo doon yeewu ngir moom moo ko doon def maanaam loolu tamit day war a ngëneel gi mu amee su ma topp nag nee na qalladaha mu daal ko yeewu moom rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa bi ci ñaari loxom yu tedd ya sallallahu kon loolu tamit day tegte la ne xadis bi ñu gis léegi ne aw qallattuha qalladaha aw qallattuha maanaam ne loolu sikki sàkk la bu jóge ci raawi bi waaye lii nga xam ne moom la wax moom mooy lii nii nee na summa topp nag baasa mu daal di yabal moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi yaa ci moom maanaam eh, li maanaam mooy ne mandargaal na ko tamit waaye loolu dakaatub summa topp nee na baasa mu yabal bi yaa ci gëllem googu maanaam hadiyu bi abi mu ànd ak baay maanaam loolu kon moom mooy ban at juróom-ñeenteelu at bi mooy bi nga xamante ne Seydina Abubakar radiyallahu anhu moom la waxoon ne na jiitu na dem jiiti nit ñi ci aj moo tax mu ne mu a asa mu ne falam yaxrum armalul wala xaraamul ala rasulullah ci ndawal yàlla sallallahu alayhi boo xam ne dagalaloon na ko allahu bu dee allahu ñeel ko xattaa mbete no xera ñu re ñu ñu maanaam euh, lii tamit day day day wan maanaam lii la ñuy wax la ijtihaad ma wujudi nas maanaam texte euh, ijtihaad mënta am bu fekkee ne texte dafa am maanaam bu amee texte bu leer ci benn masala rek loolu ijtihaad du am beneen bi ci des tamit moom mooy qiyaas dafa bokk ci li yàq qiyaas moom mooy texte loolu loolu la loolu qiyaas fasidul i'tibaar lay doon mooy qiyaas la boo xamante ne mënatuñ ko bàyyi xel lu tax parce que qiyaas mi ngi mën a nekk maar maanaam fekk amul ci dara. maanaam tey bu fekkente ne am na loo xamante ne atte daf ci am euh, maanaam atte amu ci xamuma ci atte l'islam boobaa mën naa def ijtihaad naka noonu mën naa def qiyaas waaye su fekkente ne atte bi leer na ci texte bu tukkee ci alxuraan wala wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu day yàq waxu bépp borom ko xam képp kuy borom ko xam xattaa yow yaay xabrul umma wa turjumaanul qur'aan yaay fóoriw xeet bi xattaa yaay fóoriw xeet bi sa wax day daal day daal di teggeeku carrément ndax waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw na moom la yàlla yabal sallallahu alayhi wasallam ak di ay doxalinam moo tax soxna Aysa radiyallahu anha daan ne li sayyidina Abdullah ibn Abbas wax radiyallahu anhu maa ngi wut noonu euh, kon xadis euh, euh, bi gisoon nañ ko léegi gis nañ ne xadis wa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañu ko rahimallahul jami' waaye fii nii dañuy gis ne ci riwaaya bi maanaam ci imaamu Maalik la ko jëlee maanaam nekkatul bi mu jëlee ci Aflah maanaam ci Aflah ibn Humayd boobaa dañuy gis ne ci imaamu Maalik maanaam moom la ko jëlee ci beneen yoon bu bokkut ak yoonu Aflah bi euh, ndax Aflah yoonam ci al-Qaasim la jóge Qaasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr euh, imaamu Maalik ci yoonam ñoom mi ngi jaaree ci Amrata bint Abdurrahman dinañ ñëw ci beneen yoon boo xamante ne ñaar ñoom ñaar ñëpp indi nañ ko comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee insha taala mu ne qaala mu ne baabu taqlidil ghanam baabu buntu di maanaam euh, yeew gi ñuy yeew ah, takk buum ci baat al ghanam bu gëlla euh, bu euh, xar maanaam gàtt maanaam gàtt mooy xar wala bëy yeew gi ñu leen di yeewal seen baat yi loolu tamit dafa nekk loo xamante ne sunna la loolu nag borom ko xam ñi nga xam ne ñooy fuqaha maliki yi ak xanaf xanafi yi ak maliki yi dañ kaa dàq hmm. dañ ni loolu mënta ne ah. comme li nga xamante ne dëppoo nañ ci ne ishaar kenn du ko defal xar ndax xar dafa tuuti torop pour ñu mën ko koo defal bu lee léegi bu dee nag nan la ñu def ñu ne nag euh, boo fekkente ne dafa am euh, dafa am euh, jéegét maanaam mooy nag boo xam ne dafa am jéegét bu boobaa mooy boo bu boobaa danañ ko ko defal comme ni ñu koy defalee gëléem waaye bu amul njégét bu boobaa duñ ko ko defal loolu mooy li nu a bëri ci boppam xam am na ay borom xam ne nag rahmatullah donte maanaam ko ñaas rek waaye li gën a siiw mooy ne nag bu amee njégéen lañ ko koy defal su ko amul duñ ko ko defal dégg ndax xar nag léegi mu def ndax xar dañ koy takkal buum gi loolu fuqaaw xanafi ak maliki rahmatullah dañ ko dàq fuqaaw shafi ak xanaabila rahmatullah dañ ko saxal te loolu moom mooy li wér insha allahu taala ngir xadis bi ñu gis mu ne qaala bi isnaadil muttasil fil kitaabi li haddasanaa Abu Nu'aym te moom al-Fadl ibn Dukayn mu ne qaala haddasanaa al-A'mash mooy Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili an Ibraahiim mooy ibn Yaziid an-Nakha'i an al-Aswad moom ibn Yaziid ibn Qays an-Nakha'i rahimahullahu ta'aala an Aisha ummul mu'miniin radiyallahu ta'aala anhaa qaalat mu ne ahda yabal na annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mooy hadiyu bi marratan ab yoon xanaman xar yónnee yónnee na lan gàtt xar am xar loolu day tegtale ne mën naa ne loolu day tegtale ne mën naa nekk euh, te loolu nag ñeneen ñi maanaam moo tax euh, ñoom Hanafi rahmatullah ñoom dañ ni ci jamono maanaam ni kuy def umra wala kuy def aj moom moo ko mënta def maanaam loolu am na nañu ci Hanafi rahmatullah ñu ne déedéet suñu mag ñi maanaam Hanafi yu njëkk yi bu ñu wax loolu wuñ ci woon ne dañ koy tere daa maanaam ci luñ joyal waaye li ñuy tere rek mooy ngay umra wala ngay aj nga mën koo def ak maanaam maanaam ba pare ci jamonoy aj nga yabal ko sans yow nga dem ñoom loolu la ñuy bañ waaye ni ni ñoo ndax ñoom dañ ne yeneen bi sallallahu alayhi bi mu defee lii daa dem ànd ak xar mi waaye loolu dalil bi dese naa leer am maa ñi nga xam ne ñu fuqaha Maliki rahmatullah ñoom dañ koo bañ ngir ne dañoo jàpp ne charge la ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dakaa def waaye wax ji benn yoon la waaye loolu bu boobaa sa suus day lan day yomb lool maanaam ndax wax ji dëgër na soxna Aysa radiyallahu anha nee na benn yoon la am mooy ne dëgg la mooy ne benn yoon la am waxul ne daf ko daan def tout le temps ah Euh, kon euh, hadis bi imam Bukhari rahimahullahu taala fii rek da ko indi imam Muslim indi na ko hadis numéro mille trois cent vingt et un imam Abu Dawud indi na ko hadis numéro sept cent cinquante cinq imam An-Nasa'i indi na ko hadis numéro deux mille sept cent quatre-vingt-six ak deux mille sept cent quatre-vingt-sept imam Ibn Maaja indi na ko hadis numéro trois mille quatre-vingt-seize imam Ahmad indi na ko hadis numéro vingt-quatre mille cent euh, vingt-quatre mille cent trente-six vingt-quatre mille cent cinquante-cinq vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-sept ak vingt-cinq mille sept cent trente-sept kon ñu gis ne hadis bi ashaabu kutubu sitta ñu solo nañ ko moom des imam At-Tirmidhi rahimallahu al-jamii' na qaala bil isnaad al-muttasil fil kitaab la haddathanaa Abu Nu'maan gisoon nañ ko léegi te moom mooy Muhammad ibn Fadl as-Sadusi mu ne qaala haddathanaa Abdul Waahid mooy ibn Ziyaad al-Abdi rahimahullahu ta'aala di Abu Bishr Abu Ubayda dañ ko koy xamal al-Abdi rahimahullahu ta'aala génn àdduna 176e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk waa Basra rahimahullahu ta'aala mu ne qaala haddathana al-Amash moom mooy Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili maanaam kon dañuy gis ne hadith bu njëkk bi Abu Nu'aym maanaam boobu isnaadul aali la ndax Abu Nu'aym mooy al-Fadl ibn Dukayn moom moo ko jëlee ci al-Amash fii Abu Nu'aym Abu Nu'maan daf ko jëlee ci Abdul Waahid ah mooy maanaam mu ne mu doog a xaala haddathana al-Amash ah, am na mu ne qaala ama Ahmad isnaan qaala haddathana Ibraahiim mooy ibn Yaziid an-Naxa'i Ah, riwaaya bi am na beneen njariñ gu ci nekk moom mooy mais tahdiisu Amash Amash rahimahullah ko moom mu dallis la moom nee na haddasana te riwaaya bële ne la moom daf ne moom al Amash daf ne an Ibrahim maanaam kon fii euh, dañu daal di xam ne daf koo déggee ci Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i an al-Aswad euh, mu ibn Yazid ibn Qays an-Nakha'i rahimahullah an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat nee na kuntu nekkoon naa aftilu doon euh, rabb ah, doon fasale euh, qalaida al qalaida maanaam buum yi yi ñu nar a takkee hadiyu yi lin nabi ñeel yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa yuqallidu mu daa di yeew mu daa di euh, yeew alxanama gëléem wa yuqiimu ba pare mu taxaw fi ahli yi ci këru xalaalan mu nekk loo xam te euh, maam yeew alxanama mooy gàtt gàtt wa yuqiimu mu nekk fi ahli yi ci këram xalaalan di ko simmeeku maanaam kii koo xam ne maanaam armaalul xalaal mooy ko armaalul maanaam comme ñu daal di ci gisee nii maanaam moom dangaa d'ailleurs non seulement def ko rek ci umra ndax umra ak moom ñëpp d'accord nañ ci waaye li Hanafi yi bañ faf moom la hadith bi wax maanaam gën a dëgëral ne loolu moo am te li gën a yéeme moom mooy ne seen sëriñ yi solo hadith bi maanaam loolu beneen mbir la bu yéeme mooy ñoom ñoom Ibrahim ibn Yazid al-Aswad ñooñu maanaam loolu te ndax Hanafi yi seen fiqh dafa jaaree ci càllale gi

maanaam xadis bi euh, moo tax boo ko xam ñenn ñi ne xëy na dañ kaa gisut moo tax ndax dañoo gisul xadis bi moo tax maanaam imam Abu Hanifa rahimahullah da kaa gisut ak imam Malik kon ñu nangu ko waaye euh, seen bopp ñoom ñooy tontu ne déedéet maanaam kon dañuy gis moo tax boobaa riwaaya bi lañ dul bàyyi xam maanaam li ñu la wax sànq moo tax loolu lañ wax waaye riwaay bi boobaa lañ doon bàyyi xel amma Maliki rahmatullahi alayhi jéem a tontu bi ñuy jéem a tontu loolu ne charge la loolu tamit du leen ci génne comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee léegi euh, te euh, hadith bi euh, comme niñ ko gisee léegi waa ashaabu kutubu sitta maanaam bii maanaam ci riwaay bii nag nga xamante ne moom la amee nii maanaam ci ne daf koo def ne moom da ko daan da koo def daal koy takkal ba pare moom mu toog ci biir këram. maanaam hadith bi ci jëmmi boppam ah, ne maanaam xalaal loolu imam al-Bukhari euh, rahimahullahu taala maanaam ngir ne dina aftilu maanaam daf cee boole euh, ne moom fataltu xalaat bu dee nabi sallallahu alayhi wasallam maanaam mooy hadith boobu boo ko boole yooyu yëpp day tax ne maam ashaabu kutubu sitta ñu solo nañ ko comme ni nga xam te noonu lañ ko gisee woon wala alhamdulillah ashaabu kutubu sitta solo nañ ko kon rahimallahu al-jami'a mune qaala bil isnaadil muttasil fil kitaabi li haddasanaa Abu Nu'maan Muhammad ibn Fadl as-Saduusi mu ne qaala haddasanaa Hammaad ibn Zayd ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami rahimahullahu ta'aala mu ne qaala haddasanaa Mansuur ibn al-Mu'tamir imaam bu mag boobu rahimahullahu Euh, ta'ala Abu Attab as-Sulami al-Kufi rahimahullahu ta'ala génnaat na 132 an ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci cinquième génération mu ne ha wa haddathana Muhammad ibn Kathir ma euh, muy Muhammad ibn Kathir al-Abdi Abu Abdullah al-Basri rahimahullahu ta'ala bokk ci fukkeelu génération bi dixième génération génnaat na 133e année génnaat na 223e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala akhbarana Sufyan mooy ibn Sa'id as-Sawri rahimahullahu ta'ala an Mansur ibn Mu'tamir maanaam ci riwaaya bu Hammad ibn Zayd ak Sufyan ibn Sa'id as-Sawri ñoom ñaar ñoo solo ci Mansur ibn al-Mu'tamir an Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i an al-Aswad ibn Qays maanaam ibn Yazid ibn Qays an-Nakha'i an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha annaha qalat kuntu nekkoon naa afkilu doon rabb qala'id al-ghanam qala'id al-ghanam yeewu maanaam li ñuy yeewee ah, gàtt gi lin nabi ñeen yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa yabaasu mu daal di eh, yabal bi haa ci moom summa topp yam ko su mu daal di des ci kër gi xalaalan di ko simmeeku ma waa xalaalan di ko simmeeku lépp dagan ci moom li nga xam ne moo da mooy maanaam nit ki bu ajee lii xaraam ci moom wala mu umra lii xaraam ci moom loolu xaraamul ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam daa continuer di ko def Euh, lii tamit day bi muy day tekki ne bi mu yabalee xar benn yoon maanaam tëkkaliwul ne benn rek la yabal moo tax mu ne qala'idal ghanam li nabi sallallahu alayhi wasallam donte nag euh, li tax euh, Maliki rahmatullahi alayhi di wax suhuur gi maanaam day day feeñaat fii tamit maanaam ngir ne ñoom dañ ne comme al aswad rek moo ko soloo te moom bu ne moom moo ko doon defal gëléem yi gëléem yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ñu ne kon xar bokku ci waaye li nga xam ne moom la ñuy tontu mooy lan mooy xar ak gëléem yëpp mu ne leen a mu tudd bii léeg-léeg tudd bee léeg-léeg mën naa jàppandi waaye rek maanaam bëgg ko aj rek ci ne dafa dafa charge kese loolu nekkul li nga xam ne moom mooy li gën a jàppandi wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi a kitaab la haddathana abu nu'aym wal fadl ibn Dukayn mu ne qaala haddathana Zakariya muy ibn Abi Zaida mm, muy Abu Yahya al-Hamdani al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala nekkoon qaadi ca Kufa comme niñ ko gisee bokk ci juróom benn génération bi génnaat na cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an eh, an Amir te mooy ash-Sha'bi rahimahullahu ta'ala moom ash-Sha'bi Amir an Masruq ah, muy ibnu al-Ajda' rahimahullahu ta'ala abu Aisha al-Hamdani an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha annaha qalat nee na fataltu rabbana al-hadiya li hadiyi nabi ñeen hadiyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taani maanaam li mu ci ne moom mooy al-qala'ida buum yi ñu daan takkee seen baat yi qabla lu jiitu an yuhrima ci muy armal lu tax imam al-Bukhari indi hadis bi tuddul gëléem tuddul xar tuddul dara lan lay tekki mooy ne dafay leeral liñ doon wax léegi mooy ne Euh, du gëléem kese ak du xar kese xalaa'id yi pour gëléem yi pour xar yi pour nag yi ñëpp ci bokk maanaam loolu la doon leeral fii maanaam moo tax bu al-Bukhari indi xadiis bi maanaam loolu dañ gis ne gindi bu sew la maanaam mu indi ko maanaam ngir ne li Maliki nar a wax wala Hanafi nar ko wax yëpp maanaam fi mu toll euh, <laughs> bi <laughs> tontu na ci moo tax mu indee ko nii Euh, comme li nga xamante ne noonu lañ ko gise woon euh, ne hadith bi wa ashaabu kutubu sitta tamit solo nañ ko euh, rahimallahu jami'a mu ne baabul qalaa'id min al aahin min al aahin al aahin moom mooy al aahin mooy mooy mooy mooy coton ah coton mooy bu ñu mooy suuf astaghfirullah suuf la maanaam moom mooy leen voilà mooy leen voilà moom mooy euh, al <laughs> ahn mooy leen mooy li nga xamante ne moom lañuy ñuy daggee ci euh, ci euh, xar bi maanaam mooy mooy karaw gi waaye nag ahn buñ ko tuddee mooy ne daf fekk ne dañ kaa defar ba pare maanaam dañ kaa dañ ko dañ dañ ko sibra maanaam dafa am sibra sibra mooy cuub maanaam dañ kaa cuub leen bu ñu defar ba pare cuub ko loolu la ñuy tuddee al ahn dégg nga maanaam kon mooy mooy buum gi buumu leen la maanaam matière bi ñu defaree buum gi mooy leen maanaam li tax imaam al-Bukhârî indi ko fi nag mooy day leeral rek ne eh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam boobu la defoon maanaam da daan xonk maanaam buñ ko cuubee cuub bu xonq lañ ko daan defaree te ngir indi ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nii bii la daan def maanaam boo ko bëggee roy ba yeggi ba jéeg maanaam ba yeggi ci njombartalu roy bi maanaam da ngay wut tamit buum koo xamante ne lan la leen la waaye yeneen buum yëpp mën naa ne maanaam loolu la la bëgg a wax maanaam ngir rek wan la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom lu moo tax mu indi buntu bi waaye amul charte nag ci ne buum gi nii la war a mel wala nee la war a waaye nag maanaam ngir rek nga gën a xam lan la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam euh, doon euh, def mu ne qaala haddathana Amr ibn Ali te moom mooy al Fallaas mooy Abu Hasan as-Sayrafi al-Bahili rahimahullahu ta'ala bokk ci fukkeelu génération bi Euh, génnaat na deux cent quarante neuf yim année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam moom gisoon nañ ne ci voilà sëriñ waa xabru bu sitta yëpp la mu ne qaala haddathana Mu'az ibn Mu'az te moom mooy Abul Musanna al-Anbari mooy Mu'az ibn Mu'az al-Anbari rahimahullahu ta'ala euh, nekkoon qaadi boo nekk juróom-ñeenteelu génération bi gën gane àdduna cent dix-neuf yim année génnaat na cent quatre-vingt-seize yim année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon waa Basra mu ne qaala haddathana ibnu Awn muy Abdullah ibnu Awn ibnu Artabaan al-Muzani rahimahullahu ta'ala muy Abu Awn dàkkantala muy ibnu Awn bokk juróom benneelu génération bi gannaaw àdduna 66 ma ne génnaaw àdduna 151 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an al-Qaasim muy ibnu Muhammad ibnu Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhum mu ne an ummul ummul mu'miniin mooy soxna Aysa maanaam ummul mu'miniin fi soxna Aysa la radiyallahu ta'ala anha qaalat nee na fataltu man maa defar ma ñëw man maa rabb qala'ida qala'ida maanaam buum yi nga xam ne moom la doon takkee hadiyo yi mooy buumi hadiyo yi euh, ci euh, leen boo xam ne dañ koo cuub ah dañ koo ah, kaana boo xam ne nekkoon na indi fa man ah, leen boobu ci man la nekkoon moom moo ko moomoon mu daal defar yonent bi sallallahu soxla ko mu defar ko ko